la ya'tiyanna 'ala an-naasi zamaanun yatuufu ar-rajulu fiihi bis-sadaqati min adh-dhahabi falaa yajidu ahadan ya'khudhuhaa minhu wa yuraa ar-rajulu al-waahidu yatba'uhu arba'uuna imra'atan yaludhna bihi min qillati ar-rijaali wa kathrati an-nisaa' rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a mu andil ñu hadiis 1825 ci suñu buntu bi di chapitre trois cent soixante-dix babul mansurat wal mulah ci suñu gataay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille huit cent vingt-quatre mu ne woon wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala yakunu khalifatun min khulafa'ikum fi akhir az-zaman yahsul maala wa la ya'uddu walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis xadis bi ci tegu tay biñ jàng léegi muy xadis mille huit mu ne waan abi Muusa mu ne mu ngi jële ci bàyyi Muusa al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne anna nabiyya mu nekk ne ndawal yàlla li yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na la ya'tiyanna waat naa ne dina ala naasi ci nit ñi zamaan waaw dina ñëw ci nit ñi jamono joo xamante ne nii jamono joo xamante ne nii ah yatuufu ar-rajulu fii bis min az-zahab nit ki day yor ooram ooram mu bëgg a joxe mu bëgg saraxe zakat mu joxe zakat yor zakatam war koo joxe ci oor fala yajidu du daj ahadan kenn yaxuduha minhu koy jël ci moom waaw ku mu nar a jox mu ne ah man nag baax na ko waaw <laughs> non man moom baax na koo bëgg a jox mu ne man baax na doy na allahu akbar mu ne wayuraa te di nga gis waaxid di nga gis mu ne di nga gis ar rajulul wahid benn góor kese yatba'uhu mu koy topp arba'una imra'a quarante femmes ñeen fukki jigéen yaluzna bihi moom moo leen di protéger waaw gis yoo xam ne moom seen famille daanaka góor ñu tet amatul presque amul góor ay jigéen kese lañ ñoom ñoom nag ki nga xam ne moom lañuy ah, làqu ca gannaaw ak bu ñu amee problème ko ko war a régler war a taxawu seen mbir benn góor lay doon lu ko waral yaludna bihi min qillati rijal ndax góor ñi dañuy néew wa kasrati nisaa jigéen ñi bari mu ne rawaahu soloona hadis bi muslimun al imaamu muslim abul husayn bon hadis bi nag <laughs> muttafaqun alayhi la quoi imaamul Nawawi xam naa da koo seetluwul parce que bu doon ne Euh, seetlu na ko yi hadis boo xam ne imaamul Bukhari da koo solo imaam Muslim dañ danaan muttafaqun alayhi mais bii da ne imaam Muslim kese alors que al imaamu al solo na ko te dinañ la ko wax léegi. léegi laaj bu njëkk yi mooy est-ce ñoom dong ko solo ñu ne la est-ce que ñi fi doon gis ñëpp ñoom kese ñoo ko solo muttafaqun alayhi la yi imaamu Ahmad bokk na hadis yu raar yi nga xam ne indiwu ko kon al imaamu comme que rawaahu Muslim ah, comme que dane rawahu muslim léegi euh, kon ñu xool imam muslim mu kon di mu ngi kon di kitaabu zakat ah baabu targhibi fi sadaqati qabla an yu alla yujada man yaqbaluha al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj mu ngi kon di kitaabu zakat baabu targhibi fi sadaqati qabla an la yujada kon man yaqbaluha waaw buntu bi nga xam ne xemmeem loo bu ñuy xemmeem loo nit ki mu génne zakat ak saraxe tamit ak yi jaar ci suufam waaw balaa waaw def leen lu baax génne alal yi saraxe ko ngir yàlla laata bés bi jot jamono joo xam ne doo daj képp te koo ko nar a tee jox mu ne la baax na mu ne wa haddathana Abdullah ibn Barrad al-Ash'ari surtout imam Seyna Abu Musa la mu ne nettal nañu imam Muslim sëriñam di Abdullah ibn Barrad ibn Yusuf ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari Abu Amir al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent trente-quatre rahimahu wa Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ci ñaari sëriñam keneen ki mooy Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi génn àddina cent soixante et un génn àddina deux cent quarante-sept di sëriñ waa Kutubu sitta rahmatullah ala al-jami qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Abu Usama ñu nekk leen nett ma Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullah al-Kufi génn àddina la 201 rahmatullah alayhi an Burayd moo ko jëlee ci Burayd di Burayd ibn Abdillah mbokku mbokku kële la Abdullah di Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala rahimahullah al-Kufi génn àddina entre l'an 140 ak l'an 150 rahimahullah an Abi Burda mu jël ko ci maam ji muy Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari waxoon nañ la que ne ñenn ñi dañ ne non dàkkantalam mooy turam rek Abu Burda la tuddoon ñii ne non non non tuddul woon noonu Amir la tuddoon ñii ne non non non Haaris la tuddoon waaye wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab rahmatullahi alayhi an Abi Musa mu jëla ko ci baayam di Abu Musa eh, di Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar al-Ash'ari at-Tamimi Abu Musa al-Ash'ari yu génn àddina ci wuute bu rëy entre 42 ba 53 loolu lépp ay wax la wallahu ta'ala a'lam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la ya'tiyanna 'ala an-naasi zamaan yatuufu ar-rajulu fiihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma laa yajidu ahadan ya'khudhuhaa minhu wa yura ar-rajulu al-waahidu yatba'uhu arba'uuna imra'a yaluuzna bihi min qillati ar-rijaal wa kathrati an-nisaa' mu ne wa fii riwaayati ibn Barrad wa tara rajul voilà voilà mooy kon buy bu Abu Kurayb bi leen di bu Abu Barrad waxul kene euh, euh, euh, yura wa yura rajul moom dane wa tara comme si ki muy waxal di ngay gis benn góor quarante femmes daal di koy topp mooy moo leen di gérer waaw <laughs> léegi kon lii kon gis nañ imaamul Buxaari ni nga non imaam Muslim nii la ko solo waaye dañ na la muttafaqun alayhi la xoolal al imaamu al-Bukhari rahimahullah ni mu ko ndi moom mu ko ndi kitaabu zakat baabu sadaqati qabla radd voilà mooy génne leen zakat balaa jamonoy ñëw kenn dootu ko jël waaye génne leen seen alal yi def leen ci lu baax balaa jamonoy ñëw kenn du ko ngay joxe koo jox mu ne la noo man moom doy na <laughs> mu ne haddathana Muhammadu xam nga ne lii moom du suñu jamono ji moom waaw lii moom xaal nga gula ñëw waaw yow gaa yi buli ni alal gi nim deme nga naan lan yow gaa <laughs> way ah kuy summi lu ñu sol dina fa bàyyi du ñu wékk way yow suñu jamono yi nga xam ne gars yi dañuy fekk nit koo xam ne yor na alalam gars ñëw bëgg foqar ci ko ci moom yaakaar nga ne kooku dinañ ñëw di ko jox alal ay or mu naan baax na loolu xam nga ne xaajagula ñëw waaw après dinañ ñëw insha allah boroom xam-xam ne li ñuy wax di jéem a situer mais jamono jii ban jamono la waroon a doon léegi nañ xool insha allah eh, eh, al imaamu Euh, al-Bukhari rahimahullah kon wax nañ la baabu sadaqati qabla radd ci kitaabu zakaat mu ne haddathana Muhammad ibn Ala même Serigne bi nga imaam Muslim xam nga imaam ci ñaar la ko jëlee muy ki nga xamante ne mooy Abdullah ibn Barad ak Abu Kurayb Muhammad ibn Ala moo nekk nii nag imaam nooy wax nañ la Serigne waa kutubu sitta la gis nañ ko sànq rahimahullah alayhi qala mu ne haddathana Abu Usama moom lañ gis voilà moom lañ gis ci riwaaya imaamu muslim eh, eh, ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhi an buraydin même tallale la an abi burda an abi muusa radiyallahu anil jamii anin nabi sallallahu alayhi wa sallam no qaal la yaatiyanna ala nnaasi zamaanun yatuufu rajulu fiihi bi sadaqati min az-zahabi thumma la yajidu ahad no no no ana ana ana man maa ngi jàll ci <laughs> Ah, an Burayd an Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la ya'tiyanna ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'a yaluzna bihi min qillati ar-rijali wa kathrati an-nisa lii lan la du même kàddu yi moom la al-imam al-Bukhari ak même sëriñ yi noo ko bokk ak ba mu des Abdallah bi nga xamante ne mooy sëriñu euh, euh, euh, Ibn Barrad ima Muslim sinon Abu Kurayb mooy même sëriñ bi kon gis nga lii mooy imaamul Bukhari kon damit da koo solo rahmatullahi rahmatullahi alal jamii kon nag mu ngi noonee allah léegi kon hadis baa gi nii taxrij baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi mu des kon yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi ci eh, baabul ci wal murah li ñu wax ay mbir yoo xam ne day xew yu yéeme eh, ginnaaw biñ gisee suñu jotaay bii ñu génn xalifa boobu nga xam ne eh, loolu dañ ko fàtte woon dañoo ne dañ ciy ñëw mais dañ ko fàtte woon tudd après mooy noonu xalifa boobu te ñu waxoon insha allah ci mu doon mooy al mahdi al muntazar radiyallahu anhu mooy loolu da ko doon ne ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme li Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-naas waaw wa kaana ajwada maa yakuun fi Ramadan hiina talaqqaahu Jibriil yudaarisuhu al-Qur'aan allah lim ñëwee ci Sahih ah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de moom Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma moo gënoon a tabe ci nit ñi waaw. moo gënoon a tabe ci nit ñi waaye fi tabeem goog doon gën a manifesté woo nag mu ne yonent bi alayhi salaam moo gënoon a tabe fi mu doon gën a manifesté woo mooy ci weeru koor bu dee Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam da doon dajeek moom ñuy eh, réviser woon di jàngalante ah li nga xam ne ma alquran waaye kaw kaw bi loolu la waxoon <laughs> kaw kaw bi daa ñëw Euh, laaj yonent way saa saa mu jox ko yonent saa salaam jël xur woo xam ne na ko xoolal fii mu xool xur woo xam ne lépp ay jur la ay troupeau mu ne ko jëlal lépp soo ay ne lan mu ne ko jëlal lépp mu jël di wommat jëm dëkkam <laughs> bi mu demee buntu dëkkam la tollu village yuuxu ca kaw waaw ne yeen samay nit dugg leen ci diine ji fa inna muhammadan yi ataa man la yaxsha al faqr sallallahu alayhi <laughs> ne gaa yi dugg ci leen ci diine ji laa leen wax way ndax gis ngeen muhammad sallallahu alayhi kii day joxe joxe goo xamante ne nii mooy joxe ku ragal ñàkk lool ci hadis bi ji génn laa ne woon lool laa doon ne xaaral xam naa dinañ ci ñëw far ma fàtte ko kene mooy mahdi boobu deful moo tax mu ne yoneen saa sam bu ñëwee ci sa sunnati nabiyihim tëralin doxalin li fi yoneen saa sam doon doxali ci loolu lay teg jàmbi waaw te naka noonu yoneen saa salam meloon noonu la mel waaw royukaay la copie la ci yonent bi alayhi salaam waaw moo tax muy joxe noonu joxe gu rëy googu sans compter waaw nekkul di compter day joxe comme li kaw kaw bi wax fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yaxsha al faqr ndax kan muhammad day joxe joxe goo xam ne sallallahu alayhi wasallam ragalul ñàkk kon léegi mu des kon liñ doon wax mais fii yonent bi alayhi salaatu salaam lii nii muy wax ne la ya'tiyanna ala an-naasi zamaan yatuufu ar-rajulu fiihi bis-sadaqati min adh-dhahabi mais loolu war na yéeme ah jamono joo xam ne nit ki non seulement du toog xam nga gaa yi yow da ngay am alal toog gaa yi lay fekk si du lu bon nag waaw baa nga nekk ab égoïste ak masis déedéet <laughs> waaw du am masis ak tamit daal déedéet mooy yow da yor alal nit ñee lay fekk si ngir am ci mais bii xoolal mooy nit ki mooy jóg yor or or en plus or li gën a fort kii nga xam ne moom mooy moo tax valeur refuge la bu problème bi am crise yi gaay yu bari ci or bi lañ jëm fexe ci am lu bari loo xam ne moom la ñuy denc ba oh on sait jamais jamono joo xamante ne nii àddina ko wóoraane <laughs> nga mën a génn sa or bu ko defee bu man laa nga man cee jàpp mu daal di la eh, borom bi dimbali la jaare ko ci lool eh yow bu dee loolu li gën màgg la waa ji di nit di génne wër ba pare day wër du toog këram mooy day wër di seet ñu mu ko jox ah moom mooy dem di chercher ñu mu ko jox waaye du trouver kenn waaw du trouver kenn ku koy nangul waaw fala yajidu ahadan kenn kese yaxuduha ni nu kuy jël or boobee ci moom saraxam boobee wala zakatam boobee non eh, non man moom borom bi woo na ma borom bi woomal na ma ba soxlaw ma lii allahu akbar waaw allahu akbar <laughs> léegi nag mu des liñ doon wax waa mais moo tax imaam an yow bu dee or la xadiis bii dañ ciy jànge yatadammanu tanbiha yatadammanu at-tanbihu ala ma siwa li annahu ida kaana dahabu laa yaqbaluhu ahad fa kayfa zannu bi ghayri <laughs> moo tax sànq ba ñuy préciser ci or li gën a màgg mu ne bu nee or nag mooy kon lu gën a suufe or la gaa du bu dee li gën a màgg kenn du ko nangu mais li gën a suufe moom gaa yi dinañ ko nangu ay xaalis ak yooyu <laughs> ak leneen mu ne xaa lii waxul or kese waa ji boo génne woon leneen lu gën a suufe or doo gis ku ko jële ku ko jël léegi nag mu des Euh, léegi waa jamono ji jan jamono la ban jamono la mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ni ñoom al imaamu nu tiin ne bon lii mooy jamono ji nga xamante ne mooy jamono te imaamu Nawawi tamit waxam loolu la ëmb mu ne mooy jamono ji nga xam ne al imaam Seydina Isa day ñëw ba yaajooja ak maajooja jàll fi nga xam ne boroom bi ci lay indi mooy xéewal yooyu ñu gisoon ci hadith sayna Nawaas ibn Simaan bi radiyallahu anhu xéewal yooyu la boroom bi di dotti ci kaw suuf lay wàcc ba nit ñi ba nga xam ne ab garabu sàppooti gaa yi ñu ab ñu bari man cee lekk jamono jooju la xam ne borom bi day wàcce day génne asamaan wàcce barke barke suuf génn nit ñi dañuy doylu ba soxlawuñ da ngay génne alal gaa soxlawuñu ko voilà soxlawuñu ko ne a ah man nag moom xam naa bon nga seet keneen rek waaw nga dem seeti keneen keneen ki tamit ne a ah, man de moom moom baax na ko quoi non man moom xam naa da ngay seeti keneen rek waaw léegi nag am ñu ne ko jamono jii la waaw parce que nit ñi bu boobaa en plus nit ñi lu ñu bari noonu. waaw teg ci duñ fi nekk di rënk rënk yu metti ndax larom bi dalee na woomal def woom koom ci seen xol ak tamit le fait ñu xam ne saa li ci des bareetul waaw ak rawatina suuf si barkeem xéewalam yi mu ubbi ba ku nekk am nga lu la doy ba yow amatoo droit di jël loo xamante ne zakat lañ koy woowe voilà kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam am bon am na imaam al Bayhaqi hmm, doon na wax ci xadiis bi wala bu ko nuru kene euh, radiyallahu anhu kene lii nii xewoon na mooy lu mel ni mais bii moom bii mais sauf que lii nii bii nii xadiis bii di wax moom xadiis bii mooy à vrai dire jamono jooju la war a doon wala mën na nekk après Seydina Isa alayhi salaam loolu lu plausible la voilà te foofu loolu lay gën a niru comme ni nga xam ne waxu imaamu Nawawi rahimahullah ci loolu la gën a jëm voilà ak liñ la wax al imaam Ibnu Tiin rahmatullahi ala jamii waaye al imaam al Bayhaqi liñ doon wax foog naa masoon nañ ko fi wax bi nga xamante ne. mooy jamonoy Seydina Omar ibn Abdul Aziz waxoon nañ le deux ans la fi def rétablir li nga xamante ne mooy justice waaw alal yi nga xamante ne daa féete woon boor famille princière bi di ci am lu bari waxuñu la rek buur bi kese mais lépp lu ko jege di ci am lu bari loolu lépp mu dindi ko rétablir dëgg waaw daal di séddale mbir yi ni ko yonent bi saa doon séddale ak maamam ju baax ji Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba nit ñi dañoo mujj doyloo boo génne woon ab sarax di ko joxe doonoo woon trouver koo ko jox ndax laqad aghna Umaru an-nas radiyallahu anhu waaw waaw ndax Seydina Umar ibn Abdul radiyallahu taala anhu moo doyloo moo fexe nit ñi doylu waaw soxlaatuñ yooyu quoi laqad aghna Umar an-nas dëgg dëgg Umar ibn def na nit ñi seen xol ñu doylu ndax maandute parce que nit ñi en fait lii tax ñu doylu maandute la justice la ak branché leen ci seen borom te loolu mooy lii waral justice bu sa jokkoog sa boroom daal di dëgëree dooman lu dul tegu ci yoon bi nga xam ne moom la teg ah bi nga xam ne wada al mizan sa branchement boobu ci sa boroom ak ragal sa boroom jaamu sa boroom mooy tax doo man lu dul tegu ci justice bi nga xam ne yoon bi nga xam ne moom la teg waaw noonu lañuy rétablir ak doylu ci xolu nit ñi mais pas ci alal jooy pasar pasaree di corrompre xolu nit ñi ci loo xam ne yelluwul woon nga def fa alal ja nga xañ ko ñi ko war a am jox ko say gaay waaw wala jox ko ñoo xamante ni ngir jënd leen waaw ñoom xam nañu bu baax dinañu jël alal ji waaye bu jotee bu bu bu àddu jotee boo leen di wan gannaaw ñu lay ñu lay saaga waaw parce xam nañ li tax nga jox leen waaw loolu xam nañu ko du noonu la ñuy jëndee. noonu lañ ngay moome xolu nit ñi noonu nga leen di delloo ci doylu doylu moom da ngay jaar ci jàngaleem yonent bi alayhi salaam waaw doon naa ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz noonu la doon def mais bii nii bi yonent saa sam di wax nii mooy fi mu gën dëggoo mooy jamono ji nga xam ne moom la imaam yi wax que mooy jamono euh, soit seyna Seydina Isa mooy bu Seydina Isa agsee ba. Euh, natt yu rëy yi dajjaal jee deñ mu faat ko Gog et ñëw bañ jóge fi ba niñ gisoon ci hadith Seydina Nawaas ibn Sam'aan bi bu boobaa jamono joojee ci la lii di xew insha allahu taala mu ne wa yura rajul al waahid léegi nag ñëw ci côté bi mu ne wa yura rajul al waahid di gis benn waay benn nit kese benn góor yatba'uhu arba'atu imra'a mu koy topp quarante jigéen allahu akbar yaluzna bihi min qillati rijal waaw ñuy ñëw di làqu ci moom ndax tuuti waayu jigéen ñi moo jigéen ñi dañuy néew non non góor ñi dañuy néew jigéen ñi bari léegi waa loolu lu ko waral <laughs> lan moo waral loolu ah premièrement yaluzna yaluzna mooy lan yaluzna bihi waxoon na ko mooy ñëw di làqu ci ñoom di ut làqu ci ñoom waaw ñeen ñi nag dañ naan mooy yarrib na dañoo am xemmeen ci ñoom mooy benn góor nga gis quarante jigéen yu ko nopp yoo xam ne dañoo bëgg mu nekk seen jëkkër rek nàngam te façon mënula tekk quarante mais amaana mbir mi <laughs> lim gën a doon mooy ñi nga xam ne dañ mooy ay jigéen ay mbokkam lay doon ay aqaaribam moom góor gi ay jegeñaaleem ci ay jigéen yoo xam ne mooy jigéen ñi day bokku askan woo xam ne daanaka ñëpp ay jigéen lañ moom mu nekk fa góor nga xam ne mooy quarante jigéen wala lu ko ëpp quarante mafhumul adad la tekkiwul ne quarante kese la mën na ko ëpp voilà man na ëpp loolu mën na nekk cinquante jigéen yoo xam ne benn góor mooy gérer seen affaire waaw mooy góoru famille bi yëpp wala tribu bi wala la famille de Baye Nangam waaw kenn ay góor yu ndaw ay cinq góor ngay gis gis fa ñii ki ñi ne ñépp ay jigéen waaw ratio bi day nekk loo xam ne góor ñi dañuy néew jigéen ñi bari lool góor goobu nag war a gérer minimum quarante euh, jigéen waaw moo na imaamu Nawawi rahimahullah mu ne loolu mooy yaludna bihi ay yantamina ilay ci moom lañuy ñuy askanaloo moom la moom la ñuy dellu li yaquuma bi hawaa'ijihinna wa yazubbu anhunna waaw li yaquuma bi xawaaji bi xawaaji na ngeen muy taxaw seeni aajo moo ko war a faj moo war a lijjanti waaw bu ñu amee doom bu ñu amee nangam bu ñu leen waree maye loolu lépp kenn kese moo koy taxaw bu ñu amee problème de santé kan moo war a jóg benn góor ba zubba anhun na moo leen di aar ci ñi nga xam ne mooy kacoor yeeg nit ñi nga xamante ne nii wóoruñu waaw te qabilatin baqiya min rijaliha wahidun faqat mu ne mu ngi mel ni benn kii boo xamante ne nii benn boo xamante ne nii tribu boo xamante ne nii benn góor a fa des képp waaw wa baqiyat nisaa'uha la ca des yëpp ay jigéen fa yaluzna bi dhalika ar ñu daal di ah di eh, laqatu nag ca gannaaw góor góorgee moo leen di yoral yii yëpp ah. waaw bu ko defee wala yatma'u fiihinna ahadan bi sababi kenn du jéem di leen kii di leen bii ma def lu dul noonu ndax buñ ko moom lañ ci xool allahu akbar léegi nag waa lu waral loole ah moo imaam al-Qurtubi ne na bi min al-malaz la alladhi huwa sitra la min al-labza yaluzna bi jógewul ci bànneexu de que benn bi góor quarante jigéen di ko topp ngir mu am xemmeem ci moom am ci moom ak mbëggeel bëgg mu denc leen non lii mooy mu aar leen al malaaz waaw waaw la min al ladha waaw mu ne wa dhalika innama yakunu li kasrati qat al qatl ar fi al malahim ndax bari gu muy bari góor ñi di faatu ci natt yu mag yi xare yeeg yooyu yëpp comme que ñoom ñooy dem ñoom moo tax boo gisee guerre mondiale yi boo xoolee courbe population entre jigéen yeeg góor ñi en Europe ak yooyu yëpp ak fi nga xam ne guerre yi dañ fa amoon ñu ngay gis jamonoy guerre bi mais jigéen ñi dañuy mooy kur góor ñi day day wàcc bu baax mu ne yooyu la waaw ba pare wa tara ma ashtidadil fitan fitna yi tar wa taradu fil mihan fa yaqillu rijal ba pare mooy dañuy successif tegaloo rangaloo di dal bu ko defee nag góor ñi daal di néew moo tax Imaamu Nawawi ne liy waral loolu wa amma qillatu sababu qillati rijal wa kasratu nisa fa huwa alxurub walqital alladi yaqamu fi axiri zaman wa taraakumi almalahim kama qala sallallahu alayhi wa sallam wa yakthuru alharj ñu ne ko lan mooy alharj mu ne alqatlu alqatl waaw mu ne loolu li koy waral mooy comme li imam al-Qurtubi wax mooy ne rey gi day bari ci jigéen ci góor ñi ndax xare yi ak fitna yi guerre yi day bari te comme que góor ñi ñooy dem moo tax ñoom ñooy ëpp ñu dee waaw comme li yeneen saa salaam ne axiru zaman mooy dee day bari waaw jëxlu am réer xam-xam wàññeeku réer tasaaroo ba pare ak rey bari waaw parce que ñi ignorant yëpp jàpp nañ ne ñoom seen différent xeex kese ko war a lijjanti mooy li ñu wuteeg nit jàpp nañ ne ku nekk ci ñoom comme ba ñoom yëpp réer amul ay waxtaan amul ay kii fexe xool solution jàpp nañ ne yëfu doole rek la waaw ñoom roi la loi du plus fort la ñuy doxal waaw ku ëpp doole daal duma ku man sa morom duma loolu moo tax nag comme que noonu lañuy xalaate xalaatee xalaatin wu yées woowee ah léegi guerre yi day bari léegi nag ña fay dem guerre ñi góor ñi te ñoo ëpp ñuy dee looloo tax Allahu akbar kon gaay bi eh, eh, bari ñoo xamante ni noonu la seen bakkan yi di deme waaw waaye imaam alxaas na xajar wax na lu am solo waaw waaw wax na lu am solo mu ne bal côté euh, bari jigéen ñi ak néew jigéen ñi ak góor ñi boobu mu ne loolu fekk am lu mu doon wax mu ne bal loolu yuqaddiru llahu fi axiri zaman an yaqilla man yulidu min az-zukur te lii lu am la mooy borom bi mooy dogal ne jeexitalu jamono borom bi moo dogal ne naissance yi jigéen ñi ñëpp xam nga suñu jamono ji ñu nekk góor ñëpp ah, àddina bi góor ñëpp jigéen ñi premièrement loolu rek da lay wan ne mooy àddina bi ku jàpp ne suba lay tukki mooy yow xamoo li ngay wax ku jàpp ne léegi mu tukki léegi mu tukki waaw mais bu dee ñun suñu at yi niñ koy xoole nii loo xaajagula ñëw que instant bii ñu nekk hein le le le le le le le le le hein Ramadan mille quatre cent quarante-sept tombeeg li nga xamante ne mooy le vingt-sept février deux mille euh, kii vingt six góor ñi ci àddina bi ñoo ëpp jigéen ñi léegi yow imagineel ratio wu lan mooy jigéen ñi nekki quarante jigéen di topp benn góor di leen di moo leen di yiir moo leen di protéger mooy taxawu seen mbir yow ratio boobu kañ lay am loolu jàpp nga ne dans cent lay am <laughs> yow yow xamoo <laughs> kon loolu dafa moo tax mu ne borom bi moo dogal ke ne aaxiru zaman an la man yulidu min az ko borom bi day dogal ne ñiy dund ñi ñi ñiy judd ci góor ñi dañuy néew waaw ni ñu baree nii ëpp ñoom dañuy néew te sax ëpp ñu benn ëpp bu rëy ratio jigéen ñi mais ñoom dañuy néew de telle sorte que jigéen ñi nag bari wa yukthiru mu ëpp bari man yulidu min al-inas yi nga xam ne ñooy judd ci jigéen ñi waaw waaw mu ngi noonu waaw mu ngi noonu wallahu taala alam kon lii moo ko waral lii lépp di wane ne kon yëf yi euh, ah jegeegul di alaamaat yi nga xam ne di wane euh, an wax mandargaay yonent bari saa saa mi ñuy xamal yi nga xamante ne ay mbir la yoo xam ne kumpa la abdullah boroomam xamal ko ko mu ñu koy xamal kon nag mu ngi noonu wallahu taala aalam waaw di ñu won ne tamit kon alal dina bari ji hadith dañ koy jànge looloo dara ah, parce que nit ñi dañuy non seulement seen xol dañuy doylu mais it borom bi da leen di defal loo xamante ne da leen di doy waaw ba ci yor saraxam wala zakaatam di ko joxe du trouver kum ko jox waaw nga xam ne réewu julli ñi boobu Seydina Isa moo fi ne waaw al-Mahdi gis nga ni mu doon joxe alal yi di joxe di joxe waaw di joxe